bi mu waxee nag saxawaat yooyu nga xam ne nit ñi moom la ñu moom la ñu nuur di ci nuur ak a naqi ak a nuqi loolu nag mu ne wax leen nag que ne ah wallahu indahu xusnul maab borom bi am na gën ju ne ko nag yow yeneen saa sa waxal waaw ne leen ndax duma leen xabaare lu gën yi yépp fi tudd ñeel na ñi nga xam ne ñooy teet seen borom inda rabbihim fa seen borom jannaatun ay ajjana tajri yoo xam ne dina daw min tahtiha caronam al anhaaru dex ya nga xam ne wala tuddoon suratu sayyidina muhammad suratul qitaal alayhi salaatu wassalaam waaw ci ndox yoo xamante anhaaru min ma'in ghayri asin ya ndox moo xam ne amul ver di amul ay wallax njaan amul calcaire ajjana kenn du fa naan ndox moo xam ne day yàq say bëñ nga am bëñ dent de or yi nga xam dent de l'or yooyu nga xam ne moom lañ doon wax comme ñi am yenn ndox yi yenn région yi comme yenn suuf yi nga xam ne seen ndox yi day xaw a am effet ci seen bëñ yi déedéet àjjana amul lool wala ñu yàq sa fàmb yeeg sa biir bi ak sa put bi ñuy jaar ndax calcaire bu bari ak booy sangu sa yo yooyu amu fa waaw min ma'in ghayr asin waaye am na fa ay dex yoo xamante ne min labanin musaffa ci soow boo xam ne dafa sew boo xamante ne nii min xamrin lazzatin lisharibin boo xam ne ab sangara la mais boo ko la sangara bi laa yenu sa foo nawel duñ fa duñ fa kii ca suuratul waaqi'a <laughs> duñu ko naan di di di di di di di di la tête de xam nga sangara bii moom boo ci naanee moo tax gars yi ñu ne boo fi naanee hé souffleel fii police bi la souffleel ñu xool sa accident bii nga def est naanoo ay bouteilles ba ne tak waaw ndax xam nañ le film lay jëme bu àjjana nag bu àjjana amul loolu voilà moom doo la mandiloo doo yàq sa tet doo nekk di di xool di gis ñetti biddiw ci dëkk bi wala ñeeti tali booy dawal wala booy dox di kayang kayangi boo demee bay wadd gauche ñu jàpp na hé jàpp leen nga jaar droite loolu amul sàngara àjjana amul loolu waaw laa fi xawul yooyu amu waaye mu am loo xamante ne nii mooy asalun musaffa waaw waaw ah, lem joo xamante ne daa sell xam nga lem lii dañ naan lem bi gina a baax nag mooy yooy yamb yi nekk di kii mais yooyu foog nga kii ko xaw a sepp sepp yenn yi teg nee waaye foofu moom lem ja moom lem ju sell waaw yooyu yëpp ñooy yi nga xam ne ñooy dox biir aljana waaw mu ne ñoom am na yooyu tajri min daati al anhaaru xaalidiina fiyaa fa la ñuy sax waaw du otel yoo xamante ne lu mu neex neex neex boo xalaatee neex beeg ni deux jours ma fi dese rek sa xol bi commencé dagg <laughs> waaw wala mu leer na ne tey ci suba ngay quitter quoi li neexoon yépp commencé sawaay dootu dootu demeeti noonu quoi waaw ndeysaan àjjana nag du otel yoo xamante ne dañ naan la génnal eh préparez on vous appelle ah, allô oui c'est l'heure waaye faut quitter non loolu amul teg la ci pression boo xamante ne nii ajjana nag am moom xaalidiina fiiha hôtelu ajjana moom villaya du loo xam ne da ñëw ñu luyeelu ko non yow yaa ko moom waaw kay waaw yow yaa moom mbir mi ajjana boo xam ne largeur bi an diggante addi al kii la suuf si asamaan si largeur bi benn kese nga moom lépp waaw te lépp loo bëgg da ngay toog muy mu lay fekk si foo bëgg dem dem da ngay rek ci rek foo bëgg rek da nga da nga fay gis nag mu ne ñoom am nañ xam ne fa la ñuy sax wa azwaajun dinañ fa ay soxna yoo xam ne yu taaru la yu yu yu sell bu dee jigéen ñi dinañ am seeni boroom kër tamit yi nga xamante ne ñoom it ñu sell lañuy doon mais soxna yi nga xamante ne ñoom lañuy am xuurul ayn yooyu jigéenu jigéenu kii fii nii jigéenu jullit ñi nii buñ génnee àddina dem àjjana mais ñoo ñoo ñoo ñoo féete kaw xuurul ayn ah attention ah <laughs> lool faut le faut waa savoir wala ah. wa yoo xam ne yu sell lañu wa ridwaanun ak ngërëm lii nag moo ëpp doole yëpp moo taxoon mu wa ridwaanun min allahi zalika akbar kanta ngërëm ba mu tuddee àjjana ak yooyu mu ne kanta ngërëm ngay tukkee ci yàlla lool nag moo ëpp doole àjjana gi waaw moo tax boo gisee boroom xam-xamu suufi yi naan la daa am jannatu zaxaarif ak jannatul maarif loolu mooy bii dafa am àjjana goo xam ne ay ay ay ay ay ay kii la ay tuur tuur ak ay mooy yi ñu xam nii plaisir charnel la yooy am waaw yoo xamante ne tuur tuur yi day rafet wala ngay lekk ginnaan ginnaan ngam mooy tudd nii mais ridwaan nag moo féete kaw yooyu yëpp mooy ngërëm ngërëm gi ngay am ci sa borom loolu da lay sóob ci géej yoo xamante ne moo tax ajjana boo fa newee bu yonent saa ne dañ leen di yenkiwal tudd yàlla kon ni nga xam ne noonu lañ leen dem yenkiwal noyyi kaw suuf gis nga suuf si fii mooy nit manu fee nekk saa noyyi képp koo xam ne nee nañ ak noyyeem arrêté na kooku mooy faatu na wala boog mu instant mu mu kii tuuti après départ noyyiwaat mais bu toogee. xanaa mu nekk comment boo xamante ni mais te comment boobu sax waa ji est ji du nooyi <coughs> gars yi dinañ fexe xam ne mu ngi kii mu ngi euh, vivant quoi mais nga ni ngay nooyee fii mooy suuf dund saa nooyi. àjjana nag yeneen saa nee na noonu lañ leen di yënkiwal sant yàlla bakk yàlla yooyu comme ni nga xamante ni noonu lañ leen yënkiwal ak li nga xamante ne. mooy euh, euh, ak noo yi fii ci kaw suuf dinañ gis ah dinañ gis xadiis boobu ci bu ci fii nii ci biir allahu akbar allahu ma ne akbar la wax <laughs> waaw loolu di wan ne bon kon gaa yi mooy borom bi loolu la def ko waaw waaw nga gis ne loolu mooy li gën màgg waaw mooy ridwaan léegi kon mu ne wa ridwaanum minallahi bu tukkee ci yàlla wallahu basirum bil ibad borom bi nag ah aji gisaa kool la jaamam yi de kenn rëccut kenn génnul ci surveillance am waaw mu ne alladina waaw mu ne nag ñu baax ñii nga xam ne ñoom laay defal lii xam nga ñooy ñan alladina mooy ñi nga xam ne yaquluuna dañu naan rabbana eh, suñu borom inna naa ñun de aman naa gëm nañu tey dëggal faghfir lanaa gis nga mu ngoog mooy ca kaw suuf laata ma leen di dugal fii lii lañ doon wax gëm nañu di sakku borom bi mu jéggal leen faghfir lanaa yal nañu ñu jéggal waaw yal nañu ñu jéggal zunubanaa suñuy bàkkaar parce que kullu bani aadama xata yeneen saa sam nee doomu aadama yépp alayhimu salaatu wasalaam ñooy defkatu erreur ñooy defa ko du ñaaw kéef ñooy def ay erreur de ki gën ci ñii def erreur nag mooy ñi nga xam ne ñooy tuub di dellu ci seen borom buñ ko defee simpeeku ci li nga xamante ne mooy ca bàkkaare di ñaan boroom bi mu jéggal leen waaw waqinaa te yal na nga ñu di yal na nga ñu musal adaban naar moo tax bokk na ci ñaan yi ëpp doole yi ëpp solo rabbana rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar waaw rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar waaw loolu mokkal ko lu am am solo la borom bi nee na ñoom loolu lañ doon ñaana mu ne ñooñu ñooy as na ñoom la de ba léegi nekkul ñoo xam ne ñee la ñii mel ne ñii mel ne non ñoom ñoo ñoo lii lépp waaw mu ne as-sabirina ñooy aji mu ñaakoon yi was na dañoo dëggu gis nga ngëm yàlla gi ngëm yàlla natt yi leen ciy fekk weñ so yi ak yooyu dañ koy muñ te yàlla tax waaye jaamu yàlla ji dañ koy def te yàlla tax di muñ parce am na yoo xam ne au début neexul yeewu fajar yenn heure yi fekk nga sonn lool war a génn ci mbàjj mi wala jullil sa borom loolu bakkan àndul ak loolu ah bakkan danaan la sawaay muural ci biir mbàjj mi laa wax non grawul di nga di nga yeewu da ngay jékki rek naaj wee la yee moytuwul loolu nag la Iblis bëgg mu ne ñaw am naa sawaay bàyyi ko rek waaw soo defee nga niroog waaja nga yeneen saa saa ne gaa yi nga ko diw de yeneen saa saa diw de daa nelaw waaye daa nelaw ba kii mu ne kooku saytaane moo mbéewal ci nopp bi saytaane <laughs> moo ñëw uriner ci nopp waa ji <laughs> mu uriner yi <laughs> nelaw yu xóot wal iyaazu billaah kon mu ne ñii as-saabiriina dañu doon muñaakoon lañ la ak tamit yoonu yàlla wiñ nekk lu leen ci dal ñu xam ne yoon wee mel nii ngir ñu muñ ngir yàlla ñu muñ ngir yàlla voilà kon mu ngi noon mu ne wa saadiqiina te dañ doon dëggal non seulement dëggal waxu yàlla dëggal diggu yàlla dëggal yonent bi saa saab ak ay diggéem waaye dañoo dëggal waaw dañu dëggu dañu dëggu ñoom waaw seen jëflanteeg seen borom dañ cee dëggu nekkul ay trichekat ak waaw ay di def bu dee ñoom kese ñoo wéet ñu defe ko duñ ñu a bone buñ nee ci nit ñi di wane ne ñoom lu sell la ñuy def kooku dëgguwul waaw te waroon moo wax ne ayyul ladina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin yokku leen teet yàlla te ngeen bokk ci ñi nga xamante ne nii mooy ñi dëggu ñi ñii nag dañoo dëggu wal qaanitiina dañuy dellu dong ci seen borom tabaaraka wa ta'aala te di ko toroxlul dañ koy toroxlul mooy alqaanit mooy ki nga xam ne alqaadi' lillah day toroxlu cër gi xol bi lépp ngir yàlla di dellu ci moom wal munfiqiina ba léegi bokk na ci seen jikko yi dañuy dépenser dong di jël seen alal yi di ko def ci kanu yu baax yi waaw yi yàlla wax def leen fa dimbali yàlla waaw waaye dimbali si nga xam ne seeni mbokk ak tamit ñoo xam ne ay nit kese lañ ñu nekk ci loo xam ne ñu def ko ngir yàlla mais dans le cadre ni lu ñu man waaw bañ a lor seen bopp ndax laa darara wa dirar bu lore ah bu lor sa bopp waaye bu lore wal mustaghfirina mu indiwaat xam nga waxoon na dañuy ñaan naan rabbana innana amanna faghfir lana waaye nee na bokk na bi muy wax lan la ñoom seeni melo di leen melale mu ne wal mustaghfirina bil ashar dañuy nekk ci ñaan njëggalu borom bi fan njël njël moo tax jamono jooju ah jamono ju am solo la ngir di ñaan borom bi tabaaraka wa daal di lay jéggal waaw ah. mooy njël al asxaar saxaar allahu akbar loolu lu mag la waaw ah, moo tax nit ki war naa mën a fexe dominer ay nelawam ngir heure yooyu mu fekk ko jamono yooyu au minimum même bu dee cinq minutes la avant fajar gi di xar mu nekk ci loolee moo gën nelaw yoo xam ne moom du la jëmee ci lu bari waaw après moom yooyu te yàqalu la dara dalay yokk sax ci digganteeg sa borom waaw wa qala rabbi wa qala astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara voilà waaw yursilis sama aleykum midraara waaw mooy suy naan wax yam doon wax loolu laa doon kii sànk wa qultu rabbakum nee naa leen aywa yéen samay ñoñ istaghfiru rabbakum waay seen borom bi leen màggal bind leen di leen tette waay waay ñaan leen ko mu jéggal leen seen ñaaw kéef yi ngeen ne innahu kaana ghaffara seen borom nekkul ko ak ak jéggalaakoon bu maga maga maga maga te loolu rek la bëgg ci yéen mais gars yi daal di sànku quoi gars yooyu dañoo sànku waaw waaw bu ngeen ko defoon yursili samaa alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara waaw mooy istighfar comme niñ koy gise ci biir hadith yi daa nekk loo xamante ne euh, day assurer tamit subsistance u nit ka borom bi da koo bëgg ba pare ka koy def xat-xat gu mu nekk borom bi da ko ciy génne waaw dinañ gis xaris man lazima al istighfar ja'ala allahu lahu min kulli diqin maxraja borom bi nee képp yonent saa dinañ ko gis xadis mille huit cent soixante-treize ci bunt bi képp ku takkook ñaan jéggal borom bi tabaraka wa hein borom bi dina ko defal ci bépp xat-xat bu mu dugg rek dina ko génneel benn benn issue fu mu jaar ngir génn dina ko may lu mu génne issue porox ndoll bu mu génne waaw wa min kulli hammin faraj lépp lu ko yitteel tëj bopp bi borom bi dina ko génne waaw ci loo xam ne min haythu la yahtasib ma su ko nooy di compter yaakaar fu mu ko foogewuloon kon laaye boobaa ngoog suratu ali imran kon aya quinze ba dix-sept mu ne wa qaala taala wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima suratu nisaa moo jiitu woon aaya bañ gisoo bi mu njëkk indi nga xam ne mooy bi ci tegu wastaghfirillah inna allaha kaana ghafuran rahima boobu aaya 106 bi la bii nag moo ko moo ñëw après ca suuratu nisaa yi euh, moom la al imaam al xaafizu nawawiyu rahimahullahu taala indi borom bi ni wax bor yonent bi alayhi salaam ne wa man yaksib ne yëgalal jaam yi kene képp koo xamante ne daal waman waman ya'mal su'an waman ya'mal su'an waaw waman ya'mal su euh, euh, képp koo xam ne dafa jëf ak ñaaw kiif aw yazlim nafsa wala mu tooñ boppam waaw tooñ sa tooñ sa bopp ndax foo defee bàkkaar tooñ nga borom bi nga xam ne moo tere loolu waaye kañ nga bi sa bopp nga gën a tooñ moo tax borom bi ne wa maa zalamuunaa de walakin kaanu anfusahum yazlimuun yéeféer yi nekk ci mooy yàlla ñu foog ne yàlla lañ koy def quoi borom bi ne wa maa zalamuunaa gaa yi du ñun lañ tooñ dëgg-dëgg waaw waaye dëgg-dëgg ki ñu tooñ mooy anfusahum seen bopp lañ newoon doon tooñ ndax préjudice ñépp seen kaw lay këpp waaw mooy conséquence lu ñu doon jëf ci seen kaw lay këpp te bu boobaa ay bu ñu wéeteeg mbugal ya leen borom bi teg dinañ xam kan lañ doon tooñ waaw kon loolu la mu ne kon képp koo xam ne waman ya'mal su'an ku fi jëfug ñaaw téef aw yazlim nafsa wala nga tooñ sa bopp thumma yastaghfirillah malgré loolu lépp yow ñëwal rek bul ne noo man nag damaa man mii nga xam ne ni ma bone damaa taq damaa nàngam mais loolu lañ soxla borom bi kooku la soxla waaw parce que yow ndox mi la war a setal bu dee ne da ne noo man damaa tilim man mu tilim nii lu may doyat yi ndox mi moom waaye ndox mi ngay sete boo ñëwul nooy sete nga naan damaa tilim <laughs> noo du ma dugg ci ndox yii man moom tilim naa tilim boo xam ne moom géej gii moom di fi dugg naan damay sangu ngir seet non yooyu moom garaawul ku dañ naan la mais xanaa du pour loolu aywa walillahi al masalul yow summa ginnaaw gi bi nga defee tojaange yépp l'essentiel mooy summa ginnaaw gi astaghfirullah mu ñëw digal ñaan borom bi mu daal di koy mu daal sàkku borom bi tabaaraka wa taala mu jéggal ko bu ko defee yajidillah dina fekk boromam ghafuran aji jéggalaa koon rahiman aji yërëmaa koon allah ndax loolu da koo sopp ay 110 mu ne wa qaala taala mu ne borom bi tabaraka wa taala ba léegi nee na wa ma kaana allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kaana allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruun waaw waaw mu ne wa ma kaana allahu waaw <laughs> mu ne wa ma kaana allah mu ne borom bi tabaraka wa taala nekkul nekkul mukk li yu'adhibahum di mbugal sa xeet yow saydina muhammadu alayhi salatu wassalam wa anta fihim fekk yaa seen biir assurance borom bi daa assuré fekk mu ngi seen biir moom duma leen mbugal waaw wa ma kaana allahu te borom bi newul mu'azzibahum nekk aji di leen mbugal wahum te ñoom sa xeet yastaghfiruna ñu ngi ñaan yàlla njéggal beneen assurance baa ngoog moo tax ñaan njéggal assurance la ci sànjum yàlla mbugalu yàlla dal jaam ok léegi nag am na nag lu ñu leeraloon nel mi mooy ñooñu bi ñuy wax ne gisoon <laughs> Sayyidatu Aisha ne yoneen saa sallam nee na bu gaa ñu ñëw doon jéem a toj ci kaaba gi doon xeex xare ci kaaba gi foofu borom bi bàyyi ñu ñëw mu daal di rëng-rëngee suuf gaa yit faatu yeneen saa sa Seydou Faye na mais ñëpp lan la lii ñëpp faatu alors que ñenn ñi dañuy dox seen soxla ñoom seen yoon newu ci woon ñii di liggéey ñii di mu ne waaw borom bi loolu lay def bu ko defee après mu yón muy dekkil ku nekk ci yéeneen waaw moo tax mbugal dina dal koo xamante ne borom bi dina mbugal ñenn ja mu laalaale. ñoo xamante ne ils sont indemnes mais nag sauf que bu ñuy dekk du ñu dekkee gaa yooyu ah loolu day nekk lu leen di gën a setal waaw ñaan njéggal gañ doon ñaan est-ce que du borom bi foofu ci xigmaam ca la jaara ne loolu mooy seenum njéggal loolu la leen di teg mu nekk njéggal ci ñoom ba loolu leen toppati dara àllaaxira mën a nekk lool <laughs> waaw waaye mooy mbugal gi nga xam ne day ñëw daal di leen mooy lii mooy mbugal gi nga xam ne day ñëw daal di leen daal di leen daj ñoom ñëpp comme xeet yu njëkk yi nga xam ne boroom bi danaan yonent ba génnal mu génn mu daal di koy alal loolu boroom bi du ko def xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam fekk si yonent sallallahu alayhi wasallam ngi seen biir waaye tamit fekk ñu ngi ñaan jéggal te xeet wi du dañ ñuy ñaan jéggal waaw waaw moo tax bu njëkk bi borom bi tabaaraka wa wa ma kaana allah li yu'azzibahu wa li yu'azzibahum wa anta fi borom bi nekkul li leen bëggal te yaa seen biir borom bi wax ñu ci suuratul xujuraat nañu wa'lamu anna fiikum rasuulallah ne yëg leen ne mu ngi seen biir xam nga loolu saxaaba yi la doon wax <laughs> ci teggin yi ñu war a tegginoo ak yonent bay saar-saam ne xam leen ne ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi seen biir ah waaw moo tax lii <laughs> ulama yu mag yi ne ah loolu lii lii di ngandum assurance parce que ren saa salama ngi suñu biir ba léegi ah <laughs> non ma ne yoneen saa mu ngi suñu biir ba léegi waaw ñoo tax borom bi du teg loolu ah en en mooy ñaar yëpp moo demandoo te xeetam borom bi daa def ne bi fi yonent bay saa saam di nekk niñ ko gisoon ci zahir ak baatin ak li le fait que mu ngi euh, loolu yëpp mooy jamono jooju sax am na ñoo xam ne dañuy ñaan jéggal seen borom waaw kon mu ngi noonu borom bi moo def xéewal googu defal ko xeetu xeet wi waaw wa'lamu anna fiikum rasulallah waaw aaya bu réy la ca suuratul xujuraat ca aaya set <laughs> assurance boobu du deñ <laughs> waaye borom bi newul di leen mbugal wa hum kon mooy borom bi daa def istighfar ngëneel lëkkaaleem ak buntu bi kitaabul istighfar wala baabul istighfar kene kon istighfar garanti la sàkku njéggalu borom bi di jàpp istighfar lool garanti la ngir xeet wi waaw garanti la ngir xeet wi waaw ngir ngir xeet wi ngir xeet wi waaw loolu garanti la ci loolu garanti la ci voilà mooy moom garanti la allahu akbar bu ñu borom bi jox moo tax ku bëgg garanti dëkkal ak istighfar lambool ak moom te li Seydina Nuux wax ne non seulement yursilis sama aleykum midraara waaw da leen di sottil asamaan euh, xéewalu mooy euh, kiiwu asamaan la leen di sottil trésor asamaan xéewalu asamaan lay dotti seen kaw waaw waaw banim jeexe ak yi ci tegu kon nag mu ngi noonee mu ne kon loolu suuratul anfaal la nekk aaya 33 al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne wa qaala ta'aala waaw bu mujj bi walladiina izaa fa'aluu faahishatan aw zalamuu anfusahum zakarullah dakaru llaha wastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dunuba illa allah falam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kon aaya bi nag da mujje muy aaya suratu ali imran ala nabiina wa alayhi afdalu salaam muy aay cent trente cinq waaw aay bon aay la boo xam ne romboon na fi waaw waaw gisoon nañ ko gisoon nañ ko mooy Eh, buntu bi nga xam ne mooy baabu ma yaqulu wa yafalu man irtakaba manhiyan anhu foofu lañ ko gise woon Allah gisoon nañ ko ci hadis mille huit cent mooy bi buntu bi jiitu bi nga xam ne fala mille huit cent hadis mille huit cent eh, sept nekkoon muy chapitre trois cent soixante-dix-sept voilà ah, euh, de soixante-dix soixante-dix maanaam trois cent soixante-dix voilà foofu <coughs> euh, non 1807 ma naan lan 1807 ci lañ ko gise woon waaw mooy chapitre 369 waaw foofu lañ ko gisoon ci aayam andi woon wa imma yanzaghannaka minash shaytaan la njëkkoon andi après inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun après wa qala ta'ala walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru llah mu foofu andi woon na ko foofee kon mu ne walladina borom bi nee na gaa yi nga ak gaa yi nga xam ne ida faalu fahisha ñu defee njombu téef defu tojaange def ab bàkkaar loo xam ne bàkkaar la ku ko dégg rek af sa gémmiñ en général nag fahisha ci wàllu sëy lañ koy wax ak yu jëm ci yooyu mais man na ko dépasser aw zalamu anfusahum wala ñu tooñ seen bopp zakarullah dañuy tudd yàlla fàttaleku yàlla i man de def naa loo xam ne lii moom boroom bi da koy tere de ca saase fastaghfaru ñu ñaan jéggal nag li dunubihim ngir seen bakkaar yi nga xam ne moom lañ ko commettre bii ak yi ko jiitoog yëpp boroom bi ne waman yaghfiru waman yaghfiru dunub ana kan mooy jéggale bakkaar yi illa ku dul yàlla waaw moo tax waxoon naa la foofu ne la nañu sëriñ diw ñu sëriñ diw nañu sëriñ diw jéggal loolu wax ñu yàqu la sëriñ diw daa jéggalewul sëriñ diw nan la mën a jéggale <laughs> mooy ñun moom dañu am ñun dañu am problème mu tawhid quoi <laughs> ñu bari ci ñun suñu waxin lañu war a en lañu war a repenser lépp lépp lañu war a dugalaat ci ci ci alxuraan ak sunna quoi waaw ngi ñaan Serigne Diw jé Serigne Diw Serigne Diw mooy jéggale <laughs> ah yow Serigne Diw nga ko séqal Serigne Diw leen na la bu dee nit la koo tooñ ni ngay tooñe lamdaa bi man nga koo ñaan mu njéggal la loolu mais njéggal gi ñuy wax <laughs> loolu pour yàlla la moo la borom bi ne waman yaghfiru dhunub waman yaghfiru dhunub ana mooy jéggale bàkkaar illallah ku dul yàlla <laughs> waaye nag ñii walam yusirru te duñu persister di continuer ala faalu ci liñ def ci maa tey wa hum ya'lamun ba pare xam saa bu ñu kiiwee seen xel dem ceeg lépp ñu nekkaat ci ci maa tey ñoom duñu ko def même bu dee ne loolu nag daqantewul ak ma asarra man istaghfar wala waada fil ila dhanbi mi'ata marra fil aw kama hadith nekk sunan Abu Dawud rahimahullah yeneen saa saa ne kii ñaan jéggal kooku nekkul kuy persister ci bàkkaar même bu dee dellu na ci soixante-dix fois mooy ñaan jéggal goo xam ne gu gu gu sincère la waaw mooy tawba gu sincère waaye nag bakkanam borom bi ci maanuteem la ko seetaan bakkanam noot ko mu tabbuwaat ci même bàkkaar bi bu ko defee delluwaat ñaanaan jéggal ak sincérité waaye daal bakkanam nootaat ko mu delluwaat ci ren saa sam ne kooku même bu ci delloowee soixante-dix fois ci jour bi kooku nekkul kuy persister ci bàkkaar waaye kuy tay taylu walam yusirru bi moo koy canaliser du ñu persister ala ma faalu ci liñ def ci lu bon ba pare ñoo ko tey di ko def maa tay hee waayo hee wahum ya'lamun te gën a xam li ñuy liggéey fàtte wuñ defuñ dara teewlu nañ seen borom mais maa tay la ñuy doxal mu ne ñooñ nag bokkuñ ci nii duñ mel nii muy aaye boobu kon ne suuratu Al Imran gisoon nañ ko alayhi muy cent trente cinq mu ne wal aayaatu imaam Nawawi di tëj mu ne wal aayaatu laay yi fil baabi ci bunt bii moom kasiiratun yu bari lañ maaluma yu ñu xam la ci alquran kon lii la ci yem léegi nag bii di ñëw insha allah ñu dugg ci beneen euh, xaaj bi ndax xaaju toolu ni ñu sell ñi ñaari wàlla la muy alquran ak sunna moo leen di suuxat moo leen def li ñu doon te moom la ñuy nekkal ilal jinaani ba al ba ñu dugg aljana léegi insha allah taala côté bu njëkk bi jàll na muy li nga xam ne mooy ay bii di ñëw mu dugg ci xadis yi xadis yi onze xadis lay indi muy xadis mille huit cent soixante la koy tàmbalee ah alhamdulillah ba jeexale ko xadis mille huit cent soixante onze xadis la parce que inclus la waaw mille huit cent ba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 wasalaamun alal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin